ci yokkee ñetti fan nag te taxul deret ja jeex day jàpp ne kon jàngoro la daal di sangu bu mu ko yàqal julli mbaa woor mbaa jotee ka seel bu ko soobee fekkoon ne daraan def bu ko gisee mu doon ñeenti fan bi yoon mu am ñeenti fan te matut kon na wóorlu yokk ci ba tey ñetti fan mu juróom ñaar su juróom ñaar yi matee nag bu jeexutit na jàpp ne jàngoro la daldi sangu di jullee ko woor ak def yépp bu dee koo xam ne nag léeg mu gis ko mu doon nangami fan léeg-léeg mu gis ko mu doon nangami fan nga xam ne daal day ëppaate ni ki mu gis ko bi yoon mu nekk ñett gisaat ko mu nekk ñeent gisaat ko mu nekk juróom kon lim bëgg a bari lay jàppe mooy aadaam bu gisee deret di séentu kon juróom ba xam ndax moo gën a bari ñett ak ñeent bu amee juróom tam jeex baax na su amee juróom ci deret ji jeexut mu yokk ñetti fan mu juróom-ñett su juróom-ñett fan yi matee nag te teewul deret day génn mu jàpp ne jàngoro la daal di sangu di jullee woor ak a def yëpp waaye nag moom itam lu yàgg-yàgg mënta weesu fukki fan juróom koo xam ne moom gis na ko gisati ko na ko wóor ne deretam jooju moom mënta weesu fukki fan juróom su fekkee dafa aadawoo su masaa gis deret day am fukki fan ak bi bii yoon su amee fukki fan ak juróom te jeexut it du ci yokk dara dara day daal di sangu rek di jullee ko woor ak a joteeg këram bu ko soobee ndax dañuy jàpp ne jàngoro rek la su fekkee daana am fukki fan ak ñeent bi yoon nag mu am ko te jeexut kon benn fan la ci yokk mu yem ci fukk ak juróom su fekkee daana am fukki fan ak ñett bi yoon mu am ko te jeexut kon da ci yokk ñaari fan mu yem ci fukk ak juróom kon daal ki nga xam ne gis na deret gisati ko gisati ko loolu mooy atteem walil xaamili gën jaa yàggam ñeel aji ëmb baada talaatati ashurin ci gannaaw yetti weer xamsata achara mooy fukk ak juróom yow mën ci ay fan wa naxwuha ak lu mel ni moom wa baxda sittati ashhurin gannaaw juróom benn weer si xisroona mooy ñaar fukk wa naxwuha ak lu mel ne moom li ci ëpp moom ku ëmb du gis baax ndax gis baax sax dañ koo def muy tegtalu ñàkk ëmb waaye nag mën naa am mu ëmb ba noppi gis ko dañuy seet nag bu fekkee moom mi ëmb ba muy gis deret jooju fekk na mu am yetti weer la ca dale ba muy àgg ci juróom-benn weer su fi gisee deret mën naa àgg ci fukki fan juróom ba ci ñaar fukk su fekkee ne gannaaw ba mu amee juróom-benn weer la door a gis deret ja fekk mu ëmb kon mën naa am ñaar fukki fan ba ci fanweer muy weeru mat sëkk li ñu waxut nag mooy bu fekkee dafa ëmb ba noppi gis deret ji te àggagul ci yetti weer wax ji gën a wér mooy day seet rek na aadaam daan toll maanaam bu masaa gis deret na deretam daan toll ba tey sooy boobu mu jàpp ko bu ci àggee te jeex baax na bu amee diir booba te jeexut mu yokk ca ñetti fan bu ñetti fan ña mateet di deret ji jeexut it mu jàpp ne jàngoro la daldi sangu di jullee ko woor sañ joteeg borom këram bu ko soobee kon wax na ñett ñëpp ki nga xam ne bii yoon la njëkk a gis deret ak ki nga xam ne gis na ko gisati ko ak ki nga xam ne daa ëmb ba noppi nag far ko gis fa inin xapaxa na addamu deret ja laf faqat kon mu tàppe ay yaamaxoo ay fanam xataa tukk bi la ba muy matal aadataxaa baaxam ba su fekkee ne moom jigéen ji ni ko deret ji dikkale dafa maasiwut tey da koy gis bu ëllëgee du ko gis tey mu gis ko ëllëg du ko gis kon day wàññi fan yi nga xam ne ca la koy gis kenn ku ne nag day topp àtteem bu dee ki nga xam ne noonu la ko deret ji def di ñëw ko génnal day koo xam ne bii yoon lañu ko gis deret dañoo waxoon lu yàgg-yàgg mën naa dem ba fukki fan ak juróom waaye du ko ëpp kon nag day wàññi bis yi nga xam ne ca la deret yi ñëwee ci moom te bañ a wàññiwaale bis yi nga xam ne du ñëw ci moom ba keram yi mat fukk ak juróom mbaa mu jeex su ma fukk ak juróom moom te jeexut it mu jàpp ne jàngoro la daal di sangu di jullee ko woor a def yëpp bu dekk nga xam ne gis na deret gisati ko ñu wax ko ne ko toppal sa baax maanaam fan ya nga daa am jeexal ba tey topp ko tey ba am dana jeexam déet te deretam di dikkee nii nga xam ne tey mu ñëw ëllëg mu bañ ñëw kon day wàññi rek fan yi nga xam ne ca la deret dee ñëw toll ne na aadaam daan toll su ca tolloo jeex baax na bu ca tolloo jeexut mu yokk ci ñetti fan te bu ñetti fan yi jàllee te jeexut it mu jàpp ne rek jàngoro la bu dee ku ëmb kii noonu la bu ëmbee ba noppi di gis deret te gis nga maasiwut tey mu ñëw ëllëg mu bañ ñëw day wàññi rek fan yi nga xam ne ca la deret yi ñëwee te topp nañ ko waxan léegi àtte woon nanu bu gisee deret ca bu mu ëmbee ganaaw bu mu amee ñetti weer ak gannaaw juróom benn weer ba mu amee doom ak bu ëmbee gis deret ji te amagul yetti weer li mata xam foofu nag mooy fan yi nga xam ne du ca gis deret day jàppe boppam ku laab daal di sangu di jullee ko woor fan yam koy dikkal nag bu jàppe boppam ku amee baax nga xam ne dana araam ci moom mu julli mbaa mu woor mbaa mu jotee ka muy seel wala yaxillu du dagan lil xaaidi ñel aji mbërëg salaatun julli wala saw mun du caageenu koor wala tawaafun du caageenu wër wala mushafun du caageenu laal ab kaamil wala du xoolu masjidin du caageenu dugg jàkka waxaleha war na ko it qadaa u saw mi fay koor ga doona salaati ci lu dul julli ga wa qiraatuha ak jàngam alquran it jaisatun aji dagan la jigéen bu gisee baax ak bu gisee deret wesin ñoo ci yemoo araam na ci moom mu julli araam na ci moom mu woor araam na ci moom mu wër araam na ci moom mu laal aj kaamil araam na ci moom mu dugg jàkka su ko defee nag julli ga moom du ko fay waaye koor gi nag moom dañ ko digal lu yees ci faaw rek na fay koor ga julli lañ dul fay waaye koor moom des na ko fay ku amee baax nag dana saña tari alquran laal kaamil ba ci boppam la dul sañ waaye dana mën wala yaxillu du dagan li saw jihaa ñeel jëkkëram ja farjuhaa payam ma muy sawukaayam ba wala maa du caageen la nga xam ne bay na surratihaa nekk na diggante jumba xam ba waruku batihaa ak batiwoom ba xataa tawata la ba te mu sangoo jigéen nag su xasee amee deret jooju dañuy ay jëkkëram mu joteeg moom ci sawukaay na jëkkër ji ormaal la tàmbalee jumbox ba ci bëtiwoom lu bokkut ak loolu nag ci yaramam jëkkëram mën na caa laalanteeg moom waaye daal na ormaal tàmbalee jumbox ba ci bëtiwoom ba deret ji jeex ba mu sangu wax ne ni sax jëmmi jote gi ci boppam ci sowukaay lañuy bañ waaye dañuy bañ buñ ko yaatalee ci mu laal diggante jumbax ak bëtiwoom par loolu ñoddi ko ba mu joteeg moom ci sowukaay te aaye ko ko kon nag ñoom ñaar ñi sëy bu jigéen ji tolloo ci ci deret buñ dee tëdd daal na jigéen ji takk li tàmbalee jumbaxam ba ci bëtiwoomam ba mu dëgër lu bokk ak loolu rek ku ci ñoom ñaar mën na caa laalanteeg moroomam fas faslun ni ab dog la fi nifaasi ci dereti wasin dereti wasin mooy deret joo xam ne am dooma ko waral maanaam am doom a tax muy génn wan nifaasu dereti wasin kal xayu bi mu ngi mel ne dereti mbërëg fii man si ci ak tereem maanaam dereti wasin mook dereti mbërëg ñoo bokk lu ñuy aaye dañoo waxoon ni jigéen bu gisee dereti mbërëg muy reegal araam na ci moom mu julli mbaa mu woor mbaa mu wër kaaba mbaa mu kaamil mbaa mu dugg jàkka léegi nag ba tey su amee dereti wasin dañ koy aaye yooyu yëpp yëpp wa ak saruhoo gën jaa yàggam sittoona moo juróom benn fukk yow man ci ay fan gën jaa yàgg gi deretu wasin moom mooy rek juróom benn fukki fan mën naa gàtt nag ni ki mu am doom deret ji sotti ko rek dal di jeex fa saasa waaye nag mën naa ami fan fan ba àgg ci juróom benn fukki fan su amee juróom benn fukki fan te jeexul nag na xam ne kon jàngoro la ko defee muy sangu di jullee ko woor ak a joteeg amuy séyal bu ko soobee fa isan xataxandeem dog na addamu deret ja qablaha ci ak jëkkam walaw fi yawmil wilaadati doonte ci bisu jurga la igtasalat mu sangu wa sallat te mu julli fa isa xaawadaha ndéem delsi na ci moom addamu deret ja kon ñu seet fa in kaana ndéem nekk na baynahuma seen diggante xam sata xasara fukk juróom yow mën ci ay fan fa ak saru topp lu ko ëpp kaana kon nekk attaani aj ñaareel ja xaydan di mbërëk wa illaa ndeem matu ko dumma kon tàppeef ko mooy kon booleef ko ilal awwali jëm ci aji jëkk ja wakaanate mu nekk min tamaami nifaasi di bokk ci matuk wasin wa kon nag jigéen ji bu amee doom gis deret saa deret ja jeexee rek na daldi sangu tàmbalee jullee ko woor su defee ne jeex na ba mu sangu tàmbalee jullee ko woor nag deret ja dellu siwaat dañuy seet ba xam fam jeexe woon ak ba mu dellusee diggante ba ñaata fan la su fekkee diggante ba mat na fukki fan ak juróom mbaa mu ëpp ko dañuy jàpp ne deret wesin ja moom fooxee mu yemoon rekk la yemoon deret ji ko feeñu léegi mbërëg la maanaam reegal la bokkul ca yi wasin wa su fekkee nag fa mu jeexe woon ak fa mu dellusee diggante bu matut fukki fan ak juróom dañuy jàpp ne kon dereti wasin wa moo matutoon daldi jël deret ji nga xam ne moo tàmbalee feeñ boole ko ca jooja topp ko nag ba mu war a jeex jeex li mata xam foofu nag mooy ku bëgg a fase soxnaam da koy teelu ba wóor lu ne moom mi cig laab la toll ndax dañoo araamal fase jigéen te fekk mu toll ci gis deret bu dee ci yoon faawu dañ koy forcé ci mu fayli ko téye ko ba mu laab bu fekkee nag day fase moo xam ne kenn mënu koo fay li maanaam kenn mënu koo jëlaat ni ki day ñetteelu fase ñu xam ne kon mëne su ci dara waaye daal ku bëgg a bàyyi soxnaam rek na ko teelu bu wóor ko ne fii mu nekk ci laab la toll la ci gën sax mooy mu wóor ko ne bi mu laabee léegi jotewu ak moom dara dara faslun li ab dog la fi bayaanil awqaati ci biral waxtuy julli yi maanaam ci leeral waxtuy julli yi alwaqtu waxtu wa almuxtaaru wadi wañu tànn li zuhri ñeel tisbaar min zawali shamsi mi ngi tàmbalee ci rëccub jant ila aaxiril qaamati ba ci mujjug taxawaay ba dafa tàmbalee tisbaar julli gu ne nag ci yoonu al imaamu malik dañ koy sàkkal yaari waxtu xaaj bu njëkk bi moo tudd muxtaar xaaju ñaareel bi tudd daroor yi muxtaar muy xaaj bu njëkk bi nag su fekkee amoo benn ngànt war nga caa julli balaa jeex soo yeexee julli ba muxtaar ma jàll te julli woo rek ci sa coobare da nga yenu bàkkaar bu rëy rëy soo amee ngànt nag ba tax nga julli ca daroor yi moom doo am bakkaar tisbaar nag kon day njëkk wax muxtaaram mu ngi tàmbalee ci bu jant bi rëccee bàyyikoo ci digg asamaan jant bu rëcc bi am na nuñ koy xàmmee mooy bu jant bi fenkee dangay gis jëmm ju ne am takk ndeer te takk ndeer bi féete soow takk ndeer boobu nag lu jant bi gën di yëkkatiku rek mu gën di wàññiku moom takk ndeer boobu su jant bi demee dem ba nekk digg asamaan nag takk ndeer bi wàññikoom googee fa lay yem du wàññikoo tey def teg yooyu jamono jant bi nekk na digg asamaan bu jant bi rëccee bàyyi ko foofa nag la ker gi yokk nag ba noppi jëllar di ko nag di yokk ndànk-ndànk foofee jant bi bàyyi digg asamaan nag jëm sow ba nga xam ne fa lay ker gi itam di tàmbalee nag foofu la muxtaarum tisbaar jote li cëpp nag bu jant bi rëccee dotee jëm ji dese aske paar maanaam nag ci ay bërëb yu néew ak ay fan yu néew bu jant bi rëccee keppaar ga jeex tàkk-tàkk waaye li ci ëpp rek moom bi jeex tàkk-tàkk day des léeg-léeg mu des lu bari léeg-léeg mu des lu néew ci ni béréb yi ak ni waxtu yi wuutee léegi nag ba ñu nee jant bi bàyyi koon digg asamaan ker gi tàmbali naa yokk ba tisbaar jot na foofa la muxtaaram tisbaar tàmbalee dema dem nag ba jëmm ju ne boo natteeb takk ndeeram mu tolloog moom doomi aadama nag mën nañ ne kenn ku ne bu nattee xasabam ñeenti yoon mooy tolloog guddaayu jëmmam ba tey ndëggoom bu ko nattee juróom-ñaari ndëggu ba tey mooy tolloog jëmmam dangay ngay natt guddaayu takk ndeer ba bu tolloo ne boroom takk ndeer ba rek te boolewoo ca naker ga toll woon ba tisbaar jot kon bu takneer ba tolloog boroom rek xamal ne muxtaarum tisbaar foofa la yam muxtaarum takkusaan nag tàmbalee foofa daañu wax nag lan mooy daroor yu tisbaar wal muxtaaru muxtaar lil xasri ñeel takkusaan minal xaamati mi ngi tàmbalee ci taxawaay ba ilal isfiraari ba ca gel ga gel mooy roos xaw a xong fi nga xam ne fi la muxtaarum tisbaar yam te moo di bu takk ndeer guddee ni boroom foofa la muxtaarum takkusaan tàmbalee dana dema dem nag ba jant bi di bëgg a nga xam naaj yi na mu weexe woon ci digg bëccëg weexeetu ni léegi booy xool naaju day xaw a xong li ñuy wax rose ma isfiraar foofu la muxtaarum takkusaan yam wa darooriyuhuma seen daroor yi ñoom ñaar ilal xoroo bi jëm na ci soxog jant ba tisbaar ak takkusaan ñooy ànd ci daroor yi ba jant bi so waaye danga koy teqale kenn ku ne fa nga waxal ne fa la muxtaaram yam la fa dale ba jant bi so ci daroor yoom la bokk kon xam nga tisbaar moom daroor yoom dana guddi lool ndax boo seetloo léppi muxtaarum takkusaan mi ngi bokk ci daroor yu tisbaar ndax fa muxtaarum tisbaar yam fa la takkusaan moom dale te kenn ku ne ba muxtaaram yam rek ba jant ba so ngi bokk ci daroor yoom kon da ngay wax ne daroor yu tisbaar mu ngi tàmbalee ci ba takk ndeer ba guddee ne boroom ba jant bi so muy daroor yoom bu dee takkusaan nag daroor yoom tàmbalee ci bi naaj yi demee ba xaw a xong nga xam ne weexatul na weexe woon ci bëccëg ba la fa ba jant bi so mooy daroor yoom teewul nag dañuy wax ne buñ demee ba jant bi bëgg a so nga xam ne genn julli moo ci xaj dañ koy moomale julli gi mujj muy takkusaan te bàyyi tisbaar wal muxtaaru muxtaar ma lil maxribi ñeel timis xadru ma mooy kem la nga xam ne tusalla def na ko mën a julli fii ci moom ba da shurootiha ci gannaaw ay sartam timis nag moom dañuy wax ne muxtaaram dafa gàtt bu jant bi sooyee buñ ci tegee diir boo xam ne mënees na fee laab sol fi ay yére jublu xibla noddu liqaam julli ñett rakk rek foofa la foofa la muxtaarum timis yam waaye nag li gën a yomb xam daal mooy nga ne muxtaarum timis mu ngi tàmbalee ci fijant bi soyee ba shafaq fàddu shafaq mooy xong-xong yi nga xam ne mooy des fi jant bi soye woon bu demee nag baraaf loolu moo tudd pàddug shafaq foofa la moxtaarum timis gee nag tàmbalee foofa wal muxtaaru muxtaar ma lil xishaa yi ñeel gee min maghribi shafaq yi mi ngi tàmbalee ci fàddug shafaq ilaa tulusi layli ba ca su guddi ga al awali ga aji jëkk muxtaarum gee mi ngi tàmbalee ci te timis yemoon maanaam xong-xong yi nga xam ne mooy des fi jant bi soyee bu demee ba raaf foofu la timis yem muxtaarum gee tàmbalee foofa dana dem a dem nag ba boo defoon guddi gi ñetti xaaj xaaj bu njëkk ba war a jeex loolu nag kon day wóote ndax xam nga guddi dañuy gudd ak gàtt waaye jàppal ne daal fa jant ba soyee ba fajar fenk diggante bi boo ko defee ñetti xaaj xaaj bu njëkk ba fu mu yem rek wala muxtaarum gee yem wa daroori yuhuma seen daroori yi ñoom ñaar ila tuluuxil fajri jëm na ci fenku fajar timis ak gee ñoo bokk daroori yi ba fajar fenk nga xam ne kon timis moom daroori yoom dana yàgg lool ndax boo seetloo lépp muxtaarum gee dugg na ci daroori yu timis ci kaw teqale kon ngay wax ne fi xong-xong yi raafe ci sow bi foofu la muxtaam timis yemoon kon daroor yowm foofu la tàmbalee ba fajar fenk gee itam nga ne guddi gi boo ko defee ñetti xaaj xaaj bi jëkk ba fa mu yem fa la muxtaaram yemoon moom gee kon la dale foofu ba fajar fenk mooy daroor yowm ba tey moom it nee nañu suñ demee ba suñ digganteeg fajar di fenk genn julli xaj fa dañ koy far moomale gée mi nga xam ne moo mujj te bàyyi timis wal muxtaaru muxtaar ma li subhi ñeel suba minal fajri mi ngi tàmbalee ci fenkuk fajar ilal isfaari ba ci set ga al ala ga gën a kawe muxtaaru suba mi ngi tàmbalee ci bu fajar xare ba leer gi tasaaroo leer googu mi ngi bàyyikoo rek ci jant bi bëgg a fenk si rek ci moom la bàyyikoo leer googu nag bu xaree ba tasaaroo fa la muxtaaru suba tàmbalee dana dema dem nag ba bët set ba bu kenn dee ñëw boo xoolee kanamam daal di koy xàmmee bu fekkee muuru ca dara foofu la muxtaarum suba yam wa daroor yihoo daroor yoom nag inaabtuloo xi samsi jëm na ci fenku jant bu ba setee ba boo xoolee kanam man koo xàmmee foofa la mu suba yemoon fa la daroor yoom tàmbalee nag ba catu jant bi génn bu jant bi tàmbalee fenk rek xamal ne daroor yu suba jeex na kon nag xàmmee muxtaar ak daroor yi baax na ci ndax nee la boo yeexee julli ba muxtaar ma jeex te amoo ngànt da ngay amee bàkkaar bu rëy rëy rawante na nag kon nga yeexee julli ga bañ koo julli ba yaari waxtoom yépp jàll nga xam ne daroor yi sax jàll na ci lu amul benn ngànt loolu moom bokk na ci bàkkaar yi gën a rëy rëy léegi nag waxtu julli yi am nag jàppandi foo toll rek ñu mën laa jox calendrier boo xam ne at mi yépp da cay nekk bis boo toll xam julli gu ne fa muxtaaram tàmbalee ba fa mu yem wal qadaa u fay ga fil jamihi ci lépp maa wara azalika mooy la nekk ca gannaaw loolee walla nga ne maa mooy la nga xam ne wara dalika nekk na ci gannaaw loole maanaam bala ñu ko tuddee fay boro daa fekk julli ga yaay waxtoom yépp jàll muy muxtaar ak daroor yi nga door di julli waaye boo jullee ca muxtaar ma ak joox la maanaam julli ca waxtu wala boo jullee ci daroor yi ba tey ak joox la julli ca waxtu wala waaye gis nga niñ ko teqalee nag moom doo sañ yéexe julli ba muxtaar ma jàll ngay julli ca daroor yi te amoo ngànt wa man axara ku yéexe asalaata julli ga xataa xaraja ba génn waxtuhaa waxtoom wa fa alayhi war na ko zambun bakkaar azimun bi aji rëy illa an yakuna ndare bu dafa nekk naasiyan di aji fàtte aw naa iman wala muy aji nelaw ku yéexi julli moom bu waxtu wa jàll dana gàddu bàkkaar bu rëy rëy lu may na nga xam ne ngànt ko waral bokk na ci ngànt yi nag fàtte mbaa nelaw addis ba nee na rufira an ummati alxata'u wan nisiyaan koo xam ne xelam dafa faay waxtu wa mbaa mu fàtte ko ba waxtu wa jàll du tax mu am ca bakkaar da koy julli rek waaye du ci am bakkaar koo xam ne itam da doon nelaw amut ku ko yee amut lu mën a def ba yeewu itam ci jumtukaay yi yeete ba waxtu wa jàll moom it du ci am bakkaar ngànt yi ëpp na yaar yooyu sax fàtteeg nelaw waaye dafa yem ci yooyu yaar waaye nag ab jullit dafa war a farlu ci sàmmoonteeg waxtu julli juróom ndax suñu boroom dafa fonk waxtu yooyu lool te it ni ko yitte addunaam jiitale ak ni ko yitte addunaam yitteele ba nga xamee ne tey bu doon ñaan fenn kër yi koy tax a mën a tukki ñu jox ko waxtu waxtu du ko fàtte wala bu dee dem ci avion mbaa loo xam ne bu ko rendiwu rawee rek dana sonn nam cey farlo ba rendiwu du ko raw du ko fàtte na def noonu rek ci waxtu yi julli ba tey wala tusalla déeful sañ a julli naafilatun naafila ba'da salaati subhi ci gannaaw jullik suba ilartifaahi samsi ba yëkkatiku jant wa baada salaatil xasri ak gannaaw julli takkusaan ila salaatil maxribi ba julli timis wa baada tulooxil fajri ak gannaaw fenkuk fajar ilal wirda ndare wirda wa ndare dog li naa imi ñeel aji nelaw an walis ko waxinda julloo si imaamil jumuhati ak fa tooguk ilimaani ajjuma ja xalal mimbari ci kaw mimbar ba wa baadal jumuhati ak gannaaw julli jumaa xataa yaxruja ja te mu génnee moom ilimaan minal masjidi ci jàkka ja la mooy julli goo xam ne yaa ko coobarew di ko def rek ngir yàlla ngir bëgg tuyaaba waaye waru la moom daa am waxtu yoo xam ne dañ ko caa araamal am waxtu yoo xam ne dañ ko caa sib nga xam ne bañ ngaa def moo gën def nga man ngaa takk ne gannaaw bu fajar fenkee moo xam nodd nañu salaatu moo xam nodduñu salaatu dañuy daal di sib lépp luy xeetu jullig naafila la mu des ñaar rakkay fajar ñaar rakkay fajar moom loolu mooy wax te it boo ko jullee doo ñëw ci jàkk ji te fekk ilimaan taxawalut da xaar rek ba ñëw nga ànd ci jullig farata gi waaye doo nuyoo nuyoo jàkka doo defaat beneen fajar dangay ngay toog rek xaar ba ñuy julli nga ànd ca su fekkee julli woon fajar sa kër nag kon boo ñëwee jàkka ji da ngay daal julli ñaar rakkee fajar yi daal toog ba ba ñuy julli farata ja waaye nag bu nuyoo jàkk ba noppi door di def ñaar rakkee fajar dangay ngay def rek ñaar rakkee fajar bu daal di wecci nuyoo jàkk ba tey nag koo xam ne daa amoon dog boo xam ne guddi gu ne muy yeewu julli ko tey tey nag mu biddanti naaje yeew ba fajar fenk daañu ko may dog ba mu aada woon julli guddi gu ne mu gaaw rek julli ko balaa suba waaye nag bu dee julli dog boobu nay bàyyiwaale xel julli suba gi bu naree raw rek mu daal dagg dog boobee mu doon naafi la dem ca farata ja ak it safaag wetar safaag wetar itam su fekkee dafa nelaw biddanti ba fajar fenk defu ko woon tam daañu taamu rek bu daal di gaaw def leen door a julli suba ndax wetar moom dañ koo fonk lool julli sunna yi moo ci gën a màgg xam ne bu julli farata yi jàllee moom benn rakk wetar boobu moo gën a màgg ci julli sunna yi kon bu ñu nee gannaaw bu fajar fenkee sib nañu naafila ba mu des yow ñu la wax xamal ne